a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu al-akmalaani al-atammaani ala xayri xalqillahi ajma'iin. nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wat-taabi'iin. wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'd.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 wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man aada mariidan aw zaara axan lahu fillaahi naadaahu munaad an tibta wa taaba mamshaaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilaa rawaahu tirmiziyu rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiisun hasan wa fii ba'di nusaxi gariib kon al imaamul haafiz an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala mu ñëw ginnaaw bi ñu gisee ci suñu garab gi ñu nekk ci toolu ñu ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alanallahu minhum amiin. gisoon nañ xadis Seydina Abu Hurayra moom lañ gisoon mooy xadis numéro trois cent soixante et un ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn bim ne yonente bi alayhi salaatu salaam di jëli ci yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne anna rajulan zaara axan lahu fi qaryatin uxra ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu jël xadis bi ci tëb ñooy xadis numéro trois cent soixante deux mu ne wa anhu bi mu ngi koy jële ci saxaaba mu jël woon xadis bu njëkk bi mooy sa biñ jóge biñ rappelé léegi biñ fàttali léegi muy xad muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala na rasulullah yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man koo xam ne dafa seeti maridan ku feebar ku wopp ku jarak aw wala zaara mu dem ziyaare ji axan lahu ab xaritam ko xam ne xaritam la fillaahi waaye ci yàlla seeti ko feebar fillaahi waaye seeti xaritam dem rendre ko visite dem nemmee ko jëkkoo fillaahi ci yàlla alhamdulillah mu ne naa daahu da koy woo munaadin aji woote waaw aji woote da koy woo euh, euh, nusxa bi ma yor nag ci wàllu këyit ñoom dañoo jóom dañu def naa daahu munaadiyaani ñaari wootekat ñoo koy woo waaw hein waaye Euh, yëpp hadis bi ni mu ñëwee ñi ko solo ñëpp daal imaamu dinañ gis ki ñi ko soloo ñëpp imaam Ahmad imaam Ibn Maaja Tirmidi amul fenn foo xam ne am na munaadiyaani waaw loolu nag xaw ma ñoom fu ñu ko jële amaana muy njuumte laa ko gën a foog waaw en tout cas waaye Tirmidi yi ñor moom naadaahu munaadin bu dee da ngay taxaw naadaahu munaad mu ne kon ku seeti ab ku garab ku feebar wala nga ziyaare ji sa xarit boo xamante ne waaye fillaahi ci yàlla waaw moom seenu xaritoo fillaahi la seenu ziyaarante fillaahi ci yàlla lépp ci yàlla mu ne naa daahu dina ko woo munaadin aji woote waaw lan la koy wax ne ko tibta teey nga tibta sell nga set nga ci say bàkkaar waaw ndax li nga jóg di seeti sa xarit bu feebar ci yàlla walla dem di seeti sa xarit boo xam ne dara dalu ko waaye fillaahi waaye ci yàlla tibta waaw wataaba mam shek te sa paa yi ngay def sa jéego yi ngay yëkkati di dem foofee waaw yooyu it boroom bi sell na teey na borom bi nangu na ko waaw <laughs> wataba wata minal jannati manzila te wataba wata te ame nga ci def nga lu tax ñu waajal la ci utal la ci préparer la ci minal janna ci ca aljana manzila ab dalwaay waaw waaw mu ne xadis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi du al imaam Muhammad ibn Isa ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne waqaala nee na bi mu ko soloo dane xadisun xasan lii de xadis la bu wér waaye wa fi ba'd an-nusakh ci yeneen version nusxa yi ñu jële ci imaamu Tirmidhi yi ñu ko soloowe dane gariib lu tumuranke la léegi laaj bi mooy est-ce que moom kese ko solo wax nañ la sa alimaamu ahmadu solo na ko ibnu muhammad ibnu hanbal borom giiru rahmatullah alayhi ak maaja muhammad ibnu yaziid al qazwini rahmatullahi ala abu iisa at-tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabul birri silati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi ziyaarati al-ixwaan moom abwaab bi moo ko def te moom ay abwaab la tudde moom amul kitaab abwaabul birri waaw buntu yi mbaax wasila jokko an rasulillah ñu koy tukkee di ko jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam baabu buntu bi nga xam ne maa jaa li dikk ci ay xadiis fi ziyaarati di wax di aborder fii ziyaaratil ixwaan ci seeti wante bi nga xam ne moom la mbokk jullit yi di seeti wante mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar wal Husayn ibn Abi Kabsha al-Basri rahmatullah alayhimaa kon mu ne haddasanaa imaamu Tirmidhi mu ne nettali nañu Muhammad ibn Bashaar bi Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdi Abu Bakr kii mooy Bundaar al-Basri rahimahullahu ta'aala wal Husayn ibn Abi Kabsha al-Basri ñoom ñaari sëriñam yépp Basra lañ dëkk muy al-Husayn ibn Abi Kabsha muy al-Husayn ibn Salama noonu lu tudd ibn Ismaïl ibn Yazid ibn Abi Kabsha gis nga maamam bu sori euh, looñ ko kii moo al-Husayn ibn Abi Kabsha ibn Salama ibn Ismaïl ibn Yazid ibn Abi Kabsha al-Azdi al-Yahmudi al-Basri at-Tahhan rahimahullahu ta'ala mu ne ñaari sëriñam yëpp qaala nee nañ Muhammad ibn Bashar bokk na ci sëriñu waa kutubu sitta ah borom juróom-benn téere yi muy imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmi at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja ñoom ñëpp seen sëriñ la moom yi buñ jëlee ci moom direct kenn sans intermédiaire ki amul benn dig-digle kon Muhammad ibn Bashar al-Husayn ibn Abi Kabsha al-Basri ñoom ñaar ñëpp ñaari sëriñ yi Basra lañu cosaan loolu lañ ñëwoon qaala mu ne haddathana nettal nañu Yuusuf ibn Yaqub ku ci nekk ci ñoom ñaar ñim nee nañu Yuusuf ibn Yaqub as-Sadusi di Yuusuf ibn Yaqub ibn Abil Qaasim as-Sadusi mawlaahum ad-Duba'i moom it al-Basri rahmatullahi alayhi qaala nee na haddathana Abu Sinan al-Qasmali huwa ash-Shami hmm? imaam at-Tirmidhi mu ne huwa ash-Shami muy Abu Sinan ah, al-Qas Malliyu mu ngi tuddoon Isa ibn Sinan la tuddoon at-Taymiyu al-Hanafiyu dakkantalam nag la gënoon a suwe Abu Sinan at-Taymiyu al-Hanafiyu al-Qasmaliyu ash-Shami al-Filistiniyu rahmatullah alayhi moo mu ne huwa ash-Shami mooy Palestine yooyu yëpp Sham la woon yaakaar ne Sham mooy siiru bu ndaw gi non Sham biladu Palestine Liban Lubnan ah, yi nga xam ne Jordanie yooyu yëpp ci Sham la bokkoon ak Syrie gi ñuy wax tey ak yooyu yëpp voilà kon mu ne an Usmaan ibn Abi Sawda mu jële ci Usmaan ibn Abi Sawda ash-Shaami al-Maqdisiyu moom itam foofu la daal di woon cosaanoo gis nga ca kaw waa Basra lañ ci suuf nii ñaar ñii ñoom ñu bokk ci waa ahlu Shaam ah, rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra Usmaan ibn Abi Sawda moo ko jële ci Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsiyu ah, ah, rahimahu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man aada maridan aw zara axan lahu fillah naadaahu munaad an tibta wa taaba mamshaaka wa tabaw mamshaaka wa tabawwata min aljannati manzila haaza hadiisun gariib voilà <laughs> lii la imaamu an-Nawawi di wax ne ci yenn nu sax yi gariib la wax waxul xasan ana ne xasan mu ne imaamu Tirmidhi ana Hasan ñun biñ ci yor gharib bi mooy bi mu wax beneen ñoom boobu la ñu yor mu ne wa Abu Sinan ismuhu Isa ibn Sinan wa qad rawa Hammad ibn Salama an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurayra an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam shay'an min hada nii la ko al imaam gis nga naadaahu munaadin waaw te boo demee ci ñaari riwaaya imaam Ahmad ci ñaari riwaaya kese la ko indi ci Musnad Abi Hurayra foofu lan la wax Seydina Abu Hurayra imaam Ahmad ida nan la ko Seydina Abu Hurayra wax ida aada al axaahu aw zaarahu qaala Allahu azza wa jalla kon munaadin bële mu ngi leeral kan la nga riwaa imaamu Tirmidi bi dane bu dee ne nit ki dafa seeti xaritam bu feebar wala mbokkam ci yàlla dina am aji woote lu koy woo ah waa kooku mooy aji woote jooñ naan tibta wa taaba mamshak wa tabawwa'ta min aljannati manzila riwaaya imam ahmad yi wane ne kooku ya ne naadaawu munaadin waxul kan la ne allah la wa taala mu ne idaa aada al muslimu bu dee ne waru wombatu dafa seeti xaritam moom bokkam mooy innamal mu'minuuna ixwa voilà am daal du man ku ma bokkalul deret nu ma la seeti du loolu ah non mbokk bu islam la yor ak gëm moo tax mu ne fillaahi ci yàlla aw zaarahu walla mu dem mooy dafa feebar mu dem seeti ko ah mooy aadahu aw zaarahu walla mu dem ziyaare ko voilà dem seeti ko dara dalu ko mu dem seeti ko léegi mu ne eh, qaala allahu azza wa jalla boroom bi nga xam ne mooy ki tedd ta mooy ki màgg te tedd lii lay wax tib ta teega set nga ci say bàkkaar waaw wa taaba mamshak te sa dox yi ngay dox tey na borom bi gërëm na la wata ba waxtata waajal nañ la li nga def tax nga waajalal nga sa bopp fil jannati ayal jana manzilan wàcc waay xoola imaamul ahmad dii la indi bopp beneen bi xoolal ba léegi gisoo fi munaadiyaani hmm? mu indiwaat ko hadis bi ndax biñ la njëkk a wax mu ngi ko indi ci hadis euh, numéro quatre-vingt-cinq trente-six huit cent muy huit mille cinq cent trente-six beneen bi ci huit mille six cent cinquante et un foofu ba léegi Seydina Abu Hurayra mu ne anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa aada al-muslimu axaahu aw zaarahu mu ne qaala Xasanun muy Xasan bële nga xam ne dana haddasanaa Xasan wa Affaan imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mu ne Xasan mooy Xasan ibn Muusaa al-Ashhab ah Abu Ali al-Qaadi al-Baghdaadi al-Xuraasaani mu ne moom nag nee na fillaahi yàlla mooy bu seetee mbokk jullitam bu feebar. wala mu dem ziyaare ko te dara dalu ko yaqulu llah fillahi ci yàlla yaqulu llah azza mi nga xam ne moo tedd ta màgg danaan tibta wa taaba mamshak wa tabawwa'ta manzilan fil janna waaw mu ne qaala afan min al jannati manzila waaw kon mu ngi noonu léegi xoola imam ibn maaja moom nan la ko soloo te ñoom ñi kese ko solo imam ibn maaja benn fii rek la ko di 1443 1443 mu jëla ko ci même sëriñ bi di Muhammad ibn Bashar di Bundar rahmatullah alayhi imam Ibn Majah foofu dane sayna Abu Hurayra dane qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man aada maridan naadaawu naadaa naadaa munaadin min as-samaa waaw dane ku ku feebar naadaa dina woote munaadin aji woote min as-samaa ca ne tëb to sell wecc simpeeku nga ci say bàkkaar wa taaba mamsha te dox yi ngay dox bi def jéego boo def borom bi gërëm na ko teena wa tabawwa'ta min al-jannati manzila te yow daal di ngay waajalal sa bopp waaw Allah <laughs> waaw ah, Allahu akbar ca aljana daluwaay ab bërëb boo xam ne ca ngay daloo no di ci nooflaayu ëllëg waaw léegi kon xadis baa gi léegi munaadin min as-samaa ñaari mbir ci nekk min allah mën na nekk bi mu ne anaa daawu allah azza wa imaam ahmad yi mooy dafa leer ne yàlla mooy wax loolu man na nekk ne yàlla mooy wax man na nekk ne malaaka lay lay chargé mu wax waaw waaw naadaa munaadin min as-samaa ne ko tibta wa taaba mamshaak waaw mooy ñaanal na ko teey sa dundu gi yàlla na teey sa àddina yàlla na lépp teey te tamit sippeeku nga ak ñaan la te tamit ñaan gi bu dee ñaan am na bu dee xeeba mooy xabaar ma a nekk ñaan mën a nekk xam nga at-Tiibi rahimahullah dane huwa du'aa'un lahu waaw moom ñaan la bu mu ko defal waaye dàqantewul mu nekk information waaw borom bi ne ko yow lii nga tax na tey nga bu mu ci doon benn la waaw xabar bi ak irsa bi nekk même chose <laughs> bu dee ñaan dara na bu dee xabaar noonu la waaw <laughs> mooy sa yoon yi nga sóobu ngir seeti sa xale sa mbokk bu feebar wala dem ziyaare ko ndax dañ koo a gis wala ngi dem ngir ci yàlla yow loolu tax na yow moom say affaire baax na quoi <laughs> waaw say mbir baax na te ta waaw suñu ba noonu la doon ubbee <laughs> Cheikh Mouhamadou Hassan <laughs> durusam yu am solo sant yàlla julli ci rent ba lay saat saam ñaanal mbooloo mi tëgtum wa taaba mamshaakum wa tabawwa'tum min aljannati manzila waaw ayyadahu allah wa hafiza almisri mu ngi dund wa léegi cheikh Mouhamed Hassan rahmatullahi alayhi wa radiya anhu wa ayyada waaw jàmbaar dëgg ma sha allah waaw ah kon lii la kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi lii mooy buntu ziyaare waa yiw taxoon nañ la waa lislaam ñëppay waa yiw di toog ak ñoom jànd ak ñoom li leen sopp di sàkku di leen ziyaare ak di sàkku seen ñaan ak bërëb yu sell ya kii dañu dem di ziyaare ji mbokkam mu feebar ndax yàlla fillaahi waaw ngir yàlla kese yiñ doon wax ci janaa bi weesu dara taxul ah. ba ma feebaree seet si na ma li gën a rafet naa dem mu nekk ab ab ab ab ab jàppal ma jàpp te gisoon nañ ba ñuy wax ci jokk mbokk yeneen tibare saa saa waxoon nañ lay fal waasilu bul mu bil mu kaasi waaw ki nga xam ne moom day day dañ koo defal moo tax muy def kooku nekkul kiy jokk jokk jokk fatu mbokk nekkul ki nga xam ne day fayantoo danaan man daal seet si na ma naa ko seet si waaw boo ma amee tudd ñëw ne kon naa am na tudd naa dem ndawtal na ma naa ko ndawtal <laughs> mooy daal yow lépp lu mooy kee da def ba pare bu ko bàyyi a def du defal. boo doon yonent saa saa am ne bu ngeen di seet kuy sukk <laughs> euh, euh, euh, jokk mbokk bu leen ci boole waa jooju waaw ñu ne ko ah mel nañu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais kan moo jokk mu ne innamal wasilu kiy jokk dëgg-dëgg alladhi yasilu rahimahu idha qata'at waaw mooy ki nga xam ne day jokk mbokkam même dee dog na moom dog nañ ko gars yi faalewuñu ko joxoon nañ tey misaal jamono yooyu waaye teewul muy dem ndax fillaahi ci yàllaa tax yàlla mi leen booleeg moom nii ñoom ñii muy seeti même bu dee ne ñoom reconnaître uñ a xaqam ah ya rasulallah inna lii xaraba man dama may mbokk beneen saxaaba bi <laughs> yoo xam damay rafetal ci ñoom ñuy ñaaw yo os os sinu éhim way si una yi may rafetal ci ñoom waaw kon yooyu yëpp gisoon nañ kon kii nag loolu lépp taxul amul dara kii damaa defaroon ma defal ko seeti na ma seeti ko voilà ba yaayam génnee àddina ya jële na otoom Ndakaaru ñëw ba fii ci Koumpentoum gi seet si ma kon nag maa yaayam dégg naa moom it génn na Ndakaaru naa def lu ne lépp fu nekk ngir dem fa tamit wan ko ne yoolu yow du toute façon loolu yàlla taxul na <laughs> voilà loolu yàlla taxul de te bu leer na ne bu doon ne deful woon noonu yow doonoo woon jël noonu rek sa sa initiative noonu ñëw rek ne xaaral ma dem seeti ko doo ko def parce que da laa loolu nag mooy problème bi waaw. ah yi ni ñuy dox génn ci lii nii ma wax ma defal ma nañ ñu tudd koy teraanga dooy teraanga <laughs> moo ma defali teraanga man itam xew la naa ko defal teraanga te la defal la nga jàpp ne duy teraanga parce que manu ko bu xewlee nga man ko doo ko def. kon yàlla taxul kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw kon nag mooy yow ku def lii rek seeti ngir yàlla li ci am solo it mooy fillaahi yàlla soxlawul ci ñun dar lu loo xam ne moom lañ def ngir moom waaw moo tax lépp boo seetloo mbir yi yan gis fii weesu fillaahi booboo am solo moo tax waaja malaaka bi dajeek moom ba mu ko laajee ne ko mu ne ko déedéet man dew ma fa ngir dara dama faa dem ghayra anni ahbabtuhu fillahi taala looloo ko amal solo borom bi mu nekk kon yëgal ko mu annoncé ko la bonne nouvelle borom bi nag bi tax nga sopp ko ci moom sopp na la waaw kon mu ngi noonu <laughs> waaw yow ngandi du du benn wàccuwaay manzila allah bu ndawaa ah. non bu magga magga mag marte bu rëy fu kawe la la borom bi di yóbbu ah. fu kawe ndax lii nga def ngir yàlla waaw képp ko def ngir yàlla looy du sooy da du jeex du nekk loo xamante ne looy perte la déedéet na inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin al imam al hafiz an ñu jàll ci hadith bi nga xamante ne moom la ci teg moom al imam al ta'ala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadith numéro 363 ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett mu ne wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala innama mathalu al-jalisi as-salihi wa jalisi as-su'i ka hamili al-miski wa nafikhi al-kir fa hamilu al-miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikhul kiiri imma an yuhriqa thiyaabak wa imma an tajida minhu rihan muntina muttafaqun alayhi yuhdiyak yu'tiyak kon al imaam al haafiz an-Nawawi <laughs> rahimahullahu ta'ala mu ngi hadiis bi mu ci teg li ko jëlee ci Seydina al imaam Abu Muusa al Ash'ari Abdallah ibn Qays hmm? al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu hmm? eh, <laughs> mu ne anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam neena qaala neena innamaa dëgg-dëgg gis nga eh? masalul jaliisi saalihi wa jaliisi suu ha yonent bi alayhi salaatu ngi jàngale at-tarbiyatu aw at-ta'liimu bil amsila aw bil misaal waaw mooy di euh, jàngale par des exemples di jàngale par ay misaal yooy joxe ngir jàngale ma gën a leer gin koo jegeñal li nga xamante ne nii euh, euh, mooy kiy jàng waaw walla ñuy jàng léegi nag mu ne misaalam ki nga xamante ne nii mooy toogaale ak ku baax ak misaalu toogaale ak ku bon lan la muy joxe seen misaal mu ne ka xaamilil misk wa naafixil kiir mu ne mu ngi mel ni aji ki nga xam ne aji yenu la wala ki nga xam ne mooy defar hein ay parfum defarkatu parfum bi wa naafixil kiir ak ki nga xam ne ab forgeron la ab euh, kii la forgeron nu ñu koy waxati euh, bu ñu nee bijoutier bi moo waay forgeron ndax ñëw na léegi mais di naawaat na tëgg bi voilà tëgg bi nga xam ne day tëgg weñ gi di dóor ngir ah faut battre le fer lorsque ça fait il fait chaud waaw ngir defar xomaag xomaag yi am ci weñ ci ci caq bi wala or bi wala xaalis bi wala loolu mu defaraat ku ba nga defar ci ay bijoux voilà tëgg bi mu ne toogaayu ki nga xam ne mooy nga xam ne boo fa demee ci mbaaram ni muy defar biir yi waxuma kiy ñëw di jaay de déedéet waxuma ci bi nga xam ne dafa toog yor magasin di jaay non fa ba nga xam ne fa la ñuy lakke yi. ah jël xóoyal euh, yenn or yi nga xam ne defe naa kii mu boole leen lakkat leen ngir après tëggaat leen defaraat leen ñu gën a baax foofale ci ci foofee voilà atelier wam boobee kooku la ñuy wax kooku mooy naafirul xiir daal al kiir kii ëpp hmm? ci ki nga xamante ne nii mooy la muy kii muy forgeron bi voilà <laughs> nga xam ne day am lu muy am nay jamono da nga doon ëpp waaw gis nga sidérurgie moom la gaa yi liggéey sauf que tubaab bi da koo moderniser ñun nag ñu dee ne ñun duñu moderne quoi waaw <laughs> ah. waaw ah, sidérurgie yi defare fer yi nga xam ne moom lañuy ñuy defare raay yeeg di ci ay train ay oto loolu lépp ak ci la jóge ci waaw ca biir atelier yi dañu soxla ay forgeron ay ñooñu mais kenn defu kook sa loxoog sa gémmiñ loolu temps millier ca Europe gu yàgg ga loolu dépassé nañ ko ñun fa lañ ñun du àgg gu ñu fa sax parce que amul gen raay boo xam ne ñun ñoo koy defaral suñu bopp déedéet waaw waaw kon mooy yi nga xamante ne nii am nay jamono gaa yi day jël lu mu ko uppi wala muy ëf wala léegi mu yor benn loo xam ne moom lay turne di ko yëngal mu muy muy muy muy upp mbir mi di ko di ko gën a jaxal voilà affaire bi di gën a lakk voilà loolu ko mooy naafixul kiir waaw kii ëf ci loolee ngir muy gën lakk li nga xam ne mooy or bi mu war a tëggaat bi mu war a defar mu ne nag misaalam toog ak ku baax ak toog ak ku bon lii la toog ak ku baax gi gim ne ka ka xaamilil miski loolu mooy ànd ak lan jaalisu saalih aljalisu saalih toog ka ngay toogal compagnonnage ba ngay toog ak ka nga xam ne ku baax mooy mel ni kuy jaay miski nga toog ak moom compagnonnage toogaale toogaay bu baaxul ba mooy ku mel ni ku toog ak kuy ak forgeron kuy dóor kuy kuy ku koo xam ne ab tëgg la comme niñ la waxe nii ci loolu muy liggéey loolu noonu léegi waa tëgg ñu naan waa ji askaram tëgg waxuñ la loolu voilà yooyu sax yépp koy xool ma leer ne yow sa lislaam jumoo fenn yow waaw <laughs> ngir xeebaate rek ah kii tëgg la kii géer la kii nàngam la kii loolu moom boo koy xool saay xamal ne yaa ngi ci kàmb yi yaa ngi ci caniveau yi yow moom yow jógagoo sax waaw bay dem ci yàlla yow xamal ne amagoo jéego premier jéego tega tegaawoo boo sax bay teg too jéego yow voilà mooy tëgg mécc la voilà mécc la léegi nag euh, toogaaleeg ku baax mu ngi mel ni ku toogaaleeg kay jaay parfum kiy defar parfum bi te di ko jaay waaye toogaaleeg ku yées ku bopp mu ngi mel ni nga toogaaleeg waaja nga xam ne foofu ay fett mooy jóge fa muy nekk ay étincelle day lakk mbir yi di jafal taal bi léeg-léeg saxaar bu bari gi ak li nga xamante ne moo étincelle yi ciy jóge lool euh, attention tekkiwul benn yoon naan nga ah kon daal man daal kon kon kon kon léegi liggéeyu forgeron baaxul dañ naan la ku la wax moom non non jox misaal dalay jox misaal képp ngir wan la ñaari bërëb yooyu fee ni muy ame coono ak fee ni muy ñàkk amee coono nga xool kay toogal ngeen ak misaalam mooy ñii waaw léegi nag mu ne léegi muy leeral waaw ndax njàngali noonu la doo wax rek mu jeex après nga ne c'est bon léegi c'est à vous de déduire euh, ce que vous pouvez en déduire quoi ah yéenay seet seet leen li ngeen ci mën a jàng déedéet ah non mbir mi du demee noonu yonent way sa sam dañoo xamal ne déedéet mbir yi nag du demee noonu ah muy leeral nag Hmm. mu ne fa xaamilul miski kanta ki nga xam ne mooy yenu mooy jaay parfumerie bi parfumier bi parfumeur bi bokk <laughs> ki nga xam ne yow moom arab daan xaamilul miski yenukatu miski bi tekkiwul ne da ko day jël miski bi teg ko ci bopp bi di ko yenu non mooy ki koy defar ah mu ne kooku de booy nekk ak moom di toogaale moom imma ay yuhdiyak imaamu Nawawi mu ne yuhdiyak ay yu'tiyak waaw mu ne imma ay yuhdiyak abaana boo fa nekkee lu bare moom léeg-léeg mu ne la laalal ci bii de maa ko maa ko génne fan yii laa ko defar te xool hmm, seetal tàllalal sa loxowaay mu defal la nga xeeñ ah, ah bii de moom masha Allah mooy deux moom te ñoom dañuy tane si yooyu <laughs> mooy deux ñu ñu laalal la sa loxo yi boo ko jigee da ngay foo gaay ah, ah moom saa xetam gi neex na ah <laughs> mu ne moo tax mu ne booy toog ak jaaykatu misk nag kii daa war misk bi waaw misk mooy kii bu fort bopp parfum yëpp moo ci gën a waaw mooy bi ci gën manee fort mooy bi ci gën a kawe waaw xam ne ci deru euh, anbar lay jóge waaw kii ci dereetu anbar voilà ak kéwél ak façon yooyu lay jóge la bii mooy ci der dereetu kéwél kon mu ngi noonu la misk su jaaykatu misk bi moom ah, léeg-léeg am imma soit mu mu may la wa imma an tabta'a minhu wala nga jënd ci moom jënd ci moom lu neex looy parfumé wu <laughs> wa imma wala an tajida minhu rihan tayyiba wala nga jege ci moom même bu la mayul dara la dëkk nga nekk fa nga xam ne fa la ñuy defar misk yi yow sa yére yi yëpp day imbibé day imprégné ci xet gu neex nga ak ñi nga xamante ne bu koy def muy pis yooyu day day dugg ci sa yére yi waaw même bu la mayul. ngay romb foofu nga génn jële fa ndox moo xama euh, xet goo xam ne aw imma an tajida minhu rihan tayyiba wala nga jële ca rek xet bu neex mu ne wantaan ak keneen ki lii mooy toogaaleeg ku baax <laughs> mu joxe la misaalu ki nga xam ne mooy defar parfum bi mooy ku baax lim la bëgg a manoo toogaaleeg moom sa toogaaleeg moom di neen loolu amul déedéet waaw ndax ulaa'ika al qawm laa yashqaa bihim jali laa yashqaa jalisuhum waaye xadiis yonent bari saa saa le Cheikh Ahmadul Xadim daal di radiyallahu anhu way foofu waaw waaw waaw ci xoqal buqaa ala saadatil abwaat tabkil arabi alayhim kas-samaawaati foofu de ci biir ba muy wax naan ulaa'ikal qawm laa yashqaa jaliisuhum voilà ñooy gaaye de buñ naan buur yàlla yi ak ñin ñu baax ñi wa tax ñu baax ñi muy décrire foofu di wax seen seeni melo yi wa tax ku ci melul nii rek bu ko siinoo yaa koy tuumaal loo xam koy jiiñ di ko tab dal ay garab yu mu am <laughs> gaa yi nag ma décrire fii man Cheikh Ahmadul Xadim ulaayika al qawm radiyallahu anhu ñii ñooy de laa yashqa bihim laa yashqa jalisuhum voilà ñoom kenn du toogaale di texee amuk ndax boo nekkee foo jaar bi nga jëlee lu la def waxuma ne yow kese mais képp ku koo xam ne jege na la nga tuuf ko ci la nga jëlee ci ñoom de defar <laughs> te loolu yonent bi saa saa ba ko xam te hadith bu nekk sahihayn bii Seydina Abu Hurayra nee na yonent bi saa saa nee na dafa ay borom bi dafa am ay malaaka yoo xam ne fudala wax nañ ko fan yële yu baax di wër sayyahin di wër yaltamisuuna majaalis az-zikr li ñuy wër di ko seet mooy bërëb ya nga xam ne ca la ñuy tudde yàlla bërëbu xam-xam ya mais bërëbu zikr la wax fa ñuy jàngate alquran fa ñuy jànge moo xam ci allah yi allahu akbar yeeg yooyu ak laa ilaha illa allah jàkka yeeg yu mel noonu nga xam ne soo dee ci déjee wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha gisoon nañu tëjal sa bopp yow rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam waaw doon dina ko ci buntu bii moom la jëkkoon indi moom la indi ginnaaw bi mu indee xadiis aay njëkk bi kon euh, wàllu njëkk bi beneen aay yi mu indi wasbir nafsaka leen nawetaan yi am na waaye ñu tëj seen bopp ci yii rek ah il est 17 heures heure nawetaan ñu dem nekk ci si karsi di tudd seen borom waaw nekk ci jàkka yi wala fañ koy defee waaw wëllu mel nawetaan yeeg xumb xumb yi am ak voilà non mais xanaa yëgoo tournoi bi tey la monsieur diw di ñëw tey la acteur diw di ñëw ñëpp dem ñoom ñu tëj seen bopp ci caaxaan yooyu yëpp wëllif leen nekk ci li nga xam ne moo leen di jariñ tey ëllëg mu tudd seen borom waaw waaw nga xam ne dara taxul ne man fee c'est yooyu soowu ci kon naa des fii taxul de déedéet yuri du na wajaa ngir yàllaa tax kon nag mu ne malaaka yooyu loolu la ñuy wër bërëb yooyu bu ñëwee am ñu ko njëkk a gis dañuy woo ñeneen ñi halumu ilaa xaajatikum gaaw leen ñëw leen ñëw leen woo yeneen malaaka yi gaaw leen gaaw leen ruube na ñu ñuy seet bu ñu ñu daal di wàcc seen laax yi ak dal wàcc ci ñoom ñu daal di leen wër ak sakinat wal ak dal ak li nga xam ne mooy eh, lépp nga gis bërëb bi day nekk bërëb boo xam ne kiyatu day day day teey bërëbu sikkar bërëbu tudd yàlla bërëbu fu ñuy jànge xam-xamu yeneen ci saa saa day téye nga xam ne fii du affaire càmbal càmbal waaw bu dee def nañ ko nañ ko war a def voilà léegi bu ko defee malaaka nag bu ñëwee dellu ci seen borom tabaaraka ko taala seen borom laaj leen te moo leen gën a xam waa nan ngeen fekk suñu jaam ya ñun ne dañ leen a fekk ñuy sant di la tudd waaw yahmadunaka ñu ngi lay ah alhamdulillah yaa ngay daw loolu mooy wane ne ñooñu dañ ko doon wax alhamdulilah loolu sax la hadis bi gina mooy firi ci njëkk mooy ñoo xam ne alhamdulilah dañ ko doon wax yahmaduna ko moom manoo ab aaya lañ doon firi ay aaya lañ doon firi ay hadis lañ doon firi non lii la gën a jege yahmaduna ko mooy dañ la naan alhamdulilah <laughs> wa yukabbirunaka mooy allahu akbar wa yusabbihunaka mooy ne subhaanallah firi alquran tafsir alquran kenn du ne yusabbihuna gaa yi doo gis ay gaa toog di tafsiru alquran ñu naan ñu la mais yéen ñu def ñu ne allah déedéet <laughs> déedéet <laughs> te ah te hadith bi loolu wax ñoom loolu lañ doon wax waaw. <laughs> waaw Sénégal temps yi ñoom ñu ngi ci sikkar mbooloo est baax na baaxul waaw bidaa la am bi bidaa waaw sikkar mbooloo toog bi sikkarandoo est ce baax na baaxul. loolu ñoom ñu ngi ci yooyu traité nañ leen bu yàgg <laughs> wal iyaadu billah <laughs> mooy ay day gis nga wax ay polémique <laughs> eh, ñenn ñi da ngay gis ñuy a défendre loo xam ne ñoom dañ koy jéem a défendre mais amuñu benn argument waaw waaw fi ngay xame ne gars yi daal te léeg-léeg ñoo war wax ñoom ñooy wax mais yow même bu dee ne yàlla daa def ndax ay ay ay abi yu wuute la waaw xam-xama noonu. ñoo nag dañu jàpp affaire bi c'est dogmatique soit nga gise ko nii wala ku gisewul nii baaxul ñu ñaari côté yëpp yooyu la <laughs> léegi eh, nga dégg ñi ñi koy weddi di wax seeni wax mais parce que yonent bi alayhi salaatu salaam fan ngeen mën a jële ci fan lañ mën a jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam wallaay saxaabaam ñu toog di def yooyu di def si kar en mbooloo ñoom loolu lañ lay wax mais loolu amul loolu wax leen fan la am bu amee ñu d'accord bu ngeen nag amu ngeen lu ngeen ñu mën a wax kon bàyyi leen ñu ci liñ ne dañoo yeyi wax loolu <laughs> waaw sauf que côté woon li ñuy bàtte mooy sunna du wax kese du du jëf kese sunna dafa am sunna qawliya ak sunna fi'liya loolu lépp dafa te nag mënoo jël. yow borom xam-xam yi ci boppam dañ naan sunna bi nga xam ne wax la boobu moo féete kaw sunna bi nga xam ne jëf la parce que jëf bi man na nekk loo xam ne jëf bi jagle yonent bi alayhi salaam la wala yu mel ak yeneen yu ci nekk waaw yooyu nag bon taxuñoo jóg mais ma ci gàttal manoo ñëw féetale kaw sunnaay wax yi wala sunnaay jëf ji ci kaw sunnaay wax ji ngir lan ngir yow parce que dalaa arrangé déedéet loolu waru war ma dem waaw léegi nga gis ñenn ñi nga xam ne nee nañ ñooy ñoom ñooy ñooy appuyer na loolu mën naa ne <laughs> ñu ci bari boo leen déggee ya wax vraiment da yow da am kersa sax dégg wax yu mel noonu di tukkee ci ñu mel noonu quoi ñoo xam jàpp nañ ne ñoom ñoo war a waxal walla fii mu ne ñooy defaan affaire bi ñoo fi boroom xam-xam yi ñoom la ñuy dellu loolu laa lay wax ne la bu ko yàpp ne ñi feeñ nii <laughs> Sénégal fépp moo ci yema ah, surtout Sénégal yi ma xam man ak France yi ma xam képp ko jàpp ne ñi wax ci wàllu diine ñi feeñ ndax bu ñu leen tuddee ñoom la ñuy wax boo jàppee ne ñoom ñoo yor xam-xam bi soit yow xamoo wala da ngay tay taylu waaw wala da ngay tay taylu yaa gën a xam ni mu demee waaye da ngay tay taylu rek parce que gis ñépp di wax loolu ngay wax loolu waaye boo toogee waxtaan ak sa nee ngay ak lu la ñor ci wàllu diine loo xam da nga koo bëgg xam lool doo leen ko laaj ndax xam nga ñoom seeni seeni seeni seeni limite bu baax waaw léegi nag ñooñu ngay gis ñuy wax den dañuy jéem a tontu gaa yi lii nan la mooy premièrement da ngay kàddu gi xam ne kii moom du boroom xam-xam non yàlla tere moom moom moom du boroom xam xam-xam du waxe noonu argumentation c'est que dafa am solo.